wa qaala almalau alladina kafaruu min qawmihi la in ittabaatum shuayban innakum idan la xaasiruun suñu boroom tabaaraka wa taala ñu wax ci laayaab juróom-ñeent fukku bi léegi mu ne wa qaala gisoon nañ kon seydinaa Shuayb alayhi salaam ak ñonom yaag ña nga xam ne noonu lañ leen doon menacé ne dinañ leen expulser génn leen dëkk bi walla ñu delluwaat ñoom ñi ko gëm moom ak ñi ko gëm ci tëralin ak doxalin wii nga xam ne moom lañ fekkoon baay ak ndey ak maam de loolu nag mooy li fi bees gaa yoo xam ne moom ñoom seen wax yépp booy wax ñu naan lii lañ fi bàyyiwu lii la fi góor gi bawoon léegi ñoom du ñu xool sax est-ce que affaire bi daal dinay dëppook alquran ak sunna loolu du seen problème ñoom mooy góor gi rek jeex na wala suñuy maam haa suñuy maam lii la fi bàyyi woon loolu moom du waxu ku yeewu mi mbir mi ki ñu suñu borom daal di toppaloo mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee ne sa maam ci lu yonent bi saa saa doon jàngale baax na lool kay kenn du ñëw naan la génn ci voilà loolu moom leer na moom waaye nag mbir yi da du demee noonu lu bari gars yi dañuy caaxaan ba pare bëgg koo mbubbale seen baay loo xamante ne seen baay ak seen maam sax ña ne woon ci lu baax dañ ko doon tere ñoom ñu bëgg ñoo gëmloo ne ci lii lañ ne woon ut ay nettal yoo xam ne amul ba pare bëgg nag ñu gën ko ne la nag yow waroo topp sunna waroo topp alquran lii nag fi maam ba nekkoon tam maam moo la gën a xam yow li nga xamante ne mooy alquran ak sunna yooyu yëpp waxi iblis la loolu moom di wax ko yeewu de loolu moom la gaa yi du yàgg wax nag yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam suñu boroom nag di ñu nettali li ci tëbb léegi ginnaaw bi ñu ko menacé moom it mu wax ak ñoom daal di wax leen lu leer ba pare daal di ñaan boroom bi mu daal di ubbi daal di àtt digganteem moom ak ñoñom ñii di ko weddi ci dëgg te boroom bi mooy ki nga xamante ne mooy ko ukkan ki nga xamante ne mooy àtte diggante jaam yi tey ubbee seen diggante ci la nga xam ne mooy ca différence nga xamante ne àtte seen diggante de am mu ne waqaala léegi nag waqaala nag mu wax almalaw ña nga xam ne ñooy mbooloo ma alladina kafaru ñi nga xam ne ñooy ñaweddi min qawmihi ci ñoñam ya moom seydina Shuayb alayhi salaam la in ittaba'tum Shuayba daal di wax nag ñi nga xamante ne di artu nag seen nit ñi voilà ak seen peuple bi daal di def ay discours yu rëy di ko wax nag ci mbedd yéeg fépp ak ci nga xamante ne nii dajale nit ñi naan leen lay nit tamaatum baa waat naa ne gis nga bés bu ngeen fi toppee Shuayba mii alayhi na innakum dëgg-dëgg yéen idan bu boobaa la xaasiruuna yéen ay perte de gis ngeen suñu réew mi ni mu doxee lépp di dox économie di dox lépp coule à l'argent coule à flot ndox la xaalis baa ngi daw économie baa ngi daw c'est la reprise affaire yee ngi dox le PIB marche la consommation recommence ñépp nit ñee ngi dund nit ñi di consommer ak yooyu yépp yow yooyu yépp am lees bu ngeen fi toppee nag gis nga mooy kii nga xamante ni nii mooy Shuaib wallahi bis bu ngeen fi toppee Shuaib na ngeen xam ne yéen bi ngeen perte mooy économie bi parce que moom li muy wax bés bu ñu ko doxalee mooy ñun moom yàqu nañu xaw ma ñan mais suñu réew mi moom ñun moom yàqu nañu moom économiquement dañuy daanu parce que moom li muy woote moom la gaa yu bari di ragalaa ah, naan l'islam lii muy woote bés bu ñu ko fi doxalee waay yow a ah, waay waay yow xaatal ñu ne la intérêt day jeex non kii kii kii kii dañoo fontoo quoi waay yow intérêt bancaire mu ne intérêt baaxul ñu ne la waaye intérêt bancaire ñàkk bancaire a ci yem daa baaxul ñu ne loolu noonu noonu hmm? moom moom bés bu ñu toppee yii mu fiy wax lu ñu wax mu ne xaraam naam yii wallahi bés bu ngeen ko fi toppee na innakum dëgg-dëgg yéen na boobaa la xaasiruuna yéen ñi nga xamante ne nii ah wat naa ne bu boobaa di ngeen bokk ci ñi nga xam ne yéenay perte bés bu ngeen fi toogee. amatu neenub lëgéey di waay yow di crever la dal xam ne ko gaa yi waxe wallahi na ngeen ko fi déglu ngeen seet da ngeen di dof doflu bés bu ngeen fi toppee yi bu mii di ngeen xam ne di ngeen bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñi perte ne fa axadathum rajfa suñu waroom tabaraka wa taala ne mu jàpp leen nag ar rajfatu tremblement de terre ba daal di yëng-yëng suuf suur mag ba fa asbahu nu daal di mujj ñoom fii daarihim ci seen kër yi jaahimiina suuf nekk ñoo xam ne dañoo dee ñoom ñépp mu ne alladina kaddabu Shuayba gis nga gaa yi nga xamante ne ni ñoo weddi woon Seydina Shuayba ka an lam yawnaw fiha alayhi salaatu wassalaam gis nga boo leen fekkee keroog bi ñu deewee noonu nekk ay jal ñu daal di leen dajale noonu na le kaan lam yanaw fiha boo leen gisee mais da nga naan mais ñi fii mas nañ fee dëkk non fii daa mel ni mbindeef masu fee dëkk quoi fii nii non non dëkk wala kaan lam yanaw fiha da waa fii dafa mel ni fii est-ce que ñi nañoo amu xéewal nekkoon ñoo xam ne ci duunu ci dundu ndaataa tëllëx lañ ne woon est-ce que loolu mën naa nekk fii mas nañ fi am loo xamante ne nii da naan sax mais fii est-ce que am nañu fi mas a nekk loolu ngay yaakaar ndax ni nga xamante ne nii noonu la leen rajaxee li nga xamante ne nii mooy mbugal mi mu ne kon loolu la rek an lam yanaw fiha alladhina kaddabu ba gaa yi nga xam ne ñoo weddi woon Seydina Shuayb bi de alayhi salaatu wassalaam ba léegi kaanu nekkoon nañ humul xaasiriin ñoom ci seen bopp ñoom ñooy ñi perte xam nga dañ doon wax gaa yi naan leen bu ngeen ko toppee yéenay perte suñu boroom wan leen ne kan moo perte <laughs> bi leen buggal mi dalee xam nañ ne ñoom ñooy ñi perte de fatawalla anhum seydina Shuayb alayhi salaatu wassalaam keroog bu mbugal mi di ñëw mu dal di leen wan gannaaw du mooyu leen dem ndax borom bi tabaaraka wa taala daal di na ko ciy jox mbugal wa nag mu wax yaa qawmi yéen samay ñoñ lii wax jii day dollo lañ gisoon rek ca saa ca laa ca jataay bee weesu <coughs> mooy laata yonent seydina Lut alayhi salaatu wassalaam

alhamdulillah ne lii nii ña nga xam ne waxoon nañ la mooy da leen koo wax laata mbugal mii ñëw am ñu ne déedéet mooy comme li yonent mi alayhi salaatu salaam wax keroog waa Badar ña ñu sànni woon ca teenu Badar ba ca qalibu Badrin gannaaw ba ñeen rayee bi wax ak ñoom naan leen ndax daj ngeen li leen seen boroom daal di woon dig muy dëgg man de daj naa li ma sama borom digoon muy dëgg ba Seydina Omar radiyallahu anhu naan ko li yonent mi alayhi salaatu salaam nooy waxee ay yaram yoo xamante ne nii ay ñoo xam ne ginnaaw bi ñu nekkee ay ay cadavre nekk ñoo xam ne ay médd lañu ngay ñoom mu ne ñoom yéen ñii ginu ngeen leen dégg li may wax sauf ko ñoom manuñoo tontu kon nag mbir maangoo nga lee fatawalla anhum kon mu daal di leen dum mooyu de dum mooyu lu yéeséeñ ne woon waqaala mu ne leen yaa qawmi yéen samay ñoñ laqad dëgg-dëgg ablaatukum man de jottali woon naa leen risaalaati rabbi sama li nga xam ne sama bataaxal sama li nga xam ne mooy sama message borom de wa nasaxtu lakum te daal woon naa leen laayi biir de fa kayfa dala fa kayfa asa ana nan laay njàqe ala qawmin kaafiriin ci loo xam ne dafa dal ay nit ñoo xamante ne dañoo weddi seen borom tabaaraka wa taala mooy mbugal bu dalee ay ay ay ay ay ay yéeféer yow jullit bi amoon droit naan dama cee njàq kon mu la nga bëgg a wax boroom di tabaaraka wa taala mbugal mi mu leen teg waru ko woon a teg déedéet jaam da ngay gërëm li nga xamante ne nii moom la borom di tabaaraka wa taala daal di dogal te tamit loolu ko ci ñi nga xamante ne ay moykatu seen boroom lañu woon tabaaraka wa taala moo dox wa raddini bil qadaa rabbi musabbirani ala balaika loolu mooy li nga xam ne jaam noonu la war a mel waradini ey yow borom bi tabaaraka wa la yal nag ma gërëm loo bil qadaa ci sa dogal yi ngay dogal lu man de mel neex naa naqari na yal naa ko gërëm lu ma neex ne lu la neex neex ma voilà mu ngi noonu rabbi musabbirani bu dee nag maa teg yoo xam ne dafa metti ci man ak sama njaboot ak yooyu ak jullit ñi yi nga may ma ma man koo muñ waaye mën a muñ di la jaamu mën a li nga xamante ne mooy tere yi ci sa balaa yi ma ciy muñ man cee muñ ko santaane de kon nag fa kay fa asa man Seydina Shuayb bu moo naka laa fiy nekk daan damay am damay am ak njàqare ala qawmin kaafiriin ci nit ñoo xam ne dañoo weddi seen borom ñu leen doon woo ba'da an jaatuhumul bayyinaat ginnaaw bi leen yu leer yi dikkalee ñu weddi ko siyamaa ña ci nekk sax ñu leen di mbugal di leen sonal di xoñoñal nit ñi borom bi teg leen mbugal man ma leen di ma leen di la